Seydina Usmaan jàkkaarloog ñoom mooy lu mooy seen bàmmeel yi tamit nii lay demee mooy yonent bi aleyhi salaatu salaam bu génnee àddina hein Seydina Bakar bi mu génnee àddina ci wetam lañ ko denc Seydina Omar génn àddina ñu indi ko ci wetam hein kanta Seydina Usmaan comme niñ koy gisee moom ke xam nga Seydina Usmaan loolu moom jarul di xaar ba fin bi mooy ñépp xam nañ ne Seydina Usmaan denc ñu ko foofu fan lañ ko denc Baqiya mooy en en dehors mooy mu nekk foo xam ne moom bokkul ak ñoom fi ñu ne mais nag mooy baqiya par rapport ak kii bi man nga ne dañoo jàkkaarloo ak fi nga xam ne mooy xabru yonent bi alayhi salaam di néeg Sayyidatu Aïsha fi denc Sayyidina Siddiq ak Sayyidina Omar ibn al-Khattab mais tekkiwul ne par exemple que ne xabru yi yonent bi alayhi salaam dafa nekk ci milieu bi hein Seydina Omar nekk Seydina Abu Bakar moom ci càmm ci ndejoor yonent bi aleyhi salaatu salaam lañ ko denc Seydina Omar ñu denc ko ci càmmoñam non non du lool de non du loolu du loolu parce que euh, parce que si imaam Abu Dawud rahmatullah alayhi liy wane na du loolu mais mooy li ci Seydina Sa'id ibn Musayyib jublu mooy le fait rek ñoom ñu bokk bërëb bu ñu leen denc mooy benn néeg lañ nekk ñoom ñett waaw mooy suuf si nga xam ne moo gën a barkeel ci kaw suuf fi yonent bi sam tëdd te mooy suuf si nga xam ne moo gën ci kaw suuf xayrul biqa'il ard ci lu ñu joyal loolu amul benn boroom xam-xam bu ci xëccoo kanta est ce ak Medina ban moo gën a màgg loolu boolewuñ ci yonent bi alei satu salaam fa mu tëdd taxul ñuy wax boolewuñu ko ci waaw boolewuñu ko ci boolewuñu ko ci te lool yu ah yu garaaw yu garaaw yu garaaw la mooy le fait que yonent bi alei satu salaam ñu denc ko foofu néeg Sayyidatu Aïsha foofu noonu waaw mais en plus ñu denc fa Seydina Siddiq ci wet gi ak Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma mooy ñooñu ñoo bokk mbir comme ni Seydina kii doon wax Seydina Ali bi Seydina Omar génnee àddina ndeysaan seede mi ko doon defal naan ko man de yàgg naa yaakaar ne di nga yéene bokk fu ngeen di nekk ak loolu ñaata yoon buur yàlla daal di lay booleeg sa an sa ñaari àndandoo yi mu yonent ma lay saab saab Seydina Abu Bakar Seydina Ali mu nekk ñaata yoon laa dégg yonent ma lay saab saab naan dahabtu ana wa Abu Bakrin wa Omar xarajtu ana wa Abu Bakrin wa wa Abu Seydina Ali radiyallahu anhu mu ne ñaata yoon lu tee duma am yaakaar googu te mu ngi ñii ñu boole la këne yonent bi aleyhi salaatu salaam yàgg naa koo dégg man Seydina Ali radiyallahu anhu mu génn naa man ak Abu ak Omar dem dugg naa man ak Abu ak Omar génn toog naa man ak Abu ak Omar radiyallahu ta'ala mooy ñu boole bokk fuñ ne ndax ñoo bokki mbir allah allah waaw ah. léegi kantaa Seydina Usmaan moom en dehors la nekk mooy newul foofu voilà loolu la Seydina Abu Sa'id al-Khudri non non ma Abu Sa'id Seydina <laughs> Sa'id ibn al-Musayyib voilà mooy ki ëpp njariñ ci xeet wi ci taabi'i yi waaw radiyallahu ta'ala anhu wa nabi léegi mu ne ndax lan moo tax ma ne la du loolu mooy parce que imaam Abu Dawud as-Sijistaani yu dafa solo imaam al-Haakim waaw xadis xam ne imaam al-Qaasim ibn Muhammad ibn Abi Bakr radiyallahu ta'ala anil jamii muy al-Qaasim Muhammad al-Qaasim sayyidina euh, sa euh, euh, yaay Aïcha moo jur muy sayyidina Muhammad bi juddu kañ bi sallallahu alayhi wa sallam di def aju aju tàggatoo gi ci la juddu woon waaw ci yoon bi yaayam moo doon Asma bintu Umays Seydina Abu ci la doomam ji juddu ci yoon bi bi ñuy jóge Medina di dem màkk ngir aji aj yonent bi alayhi salaatu aj ci lislaam ci la juddu woon Alqaasim nag doomam la Sayyidatu Aïsha moo ko yar nee na damaa laaj qultu li Aïsha damaa laaj sama sama bàjjan ne ko yaa umma ikshifi lii an qabri rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa saaxibayhi waaw dama ne dama laaj sama bàjjen di sayyidatu Aïsha di sama sœuru grande sœuru papa ma ne ko ah yaa sama waaw ndax annabiyu awlaa bil min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum loolu la alquran wax suuratul ahzaab yonent bi alei moo gën a yeey ci way ngëm yàlla yi seen bopp te ay soxnaam ay lana seen lan lañ seeni ndey lañu waaw moo tax mun a ko yaa umma ee eh, yaay sama ikshifi lii an qabri rasulillah wa saahibayhi nee na ma laaj ko ne ko ah doo ma defal privilège nga génneel nga nga wuññil ma ba ma xool xabrub yonent bi alei saatu salaam ak ñaari àndandoom yi di Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar radiyallahu ta'ala anhu lii bu yàgg la lii mooy jamonoy lii nii jamonoy Seydina Muawiya la woon voilà léegi mu ne fa kashafat lii mu daal di ma koy xëccal ndax mooy dafa am ak kiiraay bu mu defoon boo xam ne boo duggee ci néeg bi néeg Sayyidatu Aisha doo gis xabru yi waaw doo ko gis fekk moom xëccalu la affaire bi léegi nag mooy boo gisee nële mooy fi nga gis noonu Medina boo fa demee loolu noonu du mur boobu juste ci la neex ah mooy am na ay ay ay kii ay structure yu def ci ci kanam mooy du daw boo bënnoon foofu rek mooy agsi nga ci xabru bi non non biir la ne voilà léegi loolu lépp ay kii de protection la léegi nag mu ne mu xëccal ma kii bi nag rido bi mu ne moom Seydina al Qaasim bokkoon ci si fuqahaa ahlul madina yi as-sab'a Euh, nee na fa raaytu rasulallah ma gis yonent bi alei salaatu salaam mooy xabroom fi ñu ko denc fa ida abu bakrin rasuhu bayna katifay nee na seydna abu bakar boppam mooy moom ni ñu ko dence yonent bi alei salaam bi ñu ko dencee fi ñu ko fi ñu ko fi ñu ko denc seydna abu bakar moom bi ñu koy denc moom boppam mooy niveau mooy bopp seydna abu bakar ah moo nekk ci moo féete ci côté mbaggu yonent ñaari mbaggu yonent bi alei salaam waaw waaw ra'suhu bayna katifay fa ida abu bakrin muy maamam mooy alqaasim seydna abu bakar moo jur baayam waaw alqaasim ibnu muhammad ibnu abu bakar nee na sama maam seydna abu bakar ra'suhu boppam bayna katifayhi mu ngi ci fi nga xam ne moo tolloog fi tolloog mbaggi ñaari mbagg yonente bi foofu la bopp seydna as-siddiq côté foofu la toll fi ko denc mu ne wa Umar kanta sama maam Umar radiyallahu moom ra'suhu 'inda rijli rijlay moom boppam mu ngi nekk ci fi nga xam ne mooy à peu fi tolloog tànk yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom foofu lañ ko denc kon gis nga kon Seyna Abu bu kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam fi ñu ko denc Seyna Abu Bakar moom boppam moo nekk au niveau mbagg yonent bi alayhi salaatu wassalaam Seydina Omar moom ni ñu ko denc moom moom fi mu nekke moom fi mu féete mooy boppam léegi mooy féete moo tolloog fi tànk yonent bi aleyhi salaatu salaam nee na noonu gis man alqaasim te ki ma wuññal xabru bi ma gis loolu mooy sama bàjjen de sayyidatu Aïsha radiyallahu anha kon mooy xoolal li kon Seydina Ousmane radiyallahu anhu yonent bi aleyhi salaam kon bu yëgal na ne Seydina Ousmane dina dem aljana ci neneen lii mooy yu bari lañ ko di mooy lim ko yëgal loolu dafa bari te gi ñun liñ ci gis bari na waaye ala balwaa ci kaw li nga xam ne mooy e, loolu noonu di ko dal mooy nattu boo xamante ne nii bu koy dal nattu boo xam ne moom bu koy dal la moom Seydina Usmaan te nattu boobu insha dinañu ko gis bokk na ba léegi kon gis nga jaloore bi ci jaloore bi mooy ahadu al mubashirina bil janna euh, ñenn ñi nga xam ne juróom moo loolu mooy fukki saxaabaay yonent bi alayhi salaatu salaam ñi ci gën a gin cee rëy ay mbir gin cee kawe moom Seydina Usmaan ci ñooñ la bokk te loolu mooy xadiis Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl bi radiyallahu anhu nga xam ne day cité kii yi moom boppam la mujjee cité mu ne yonent bi alayhi salaam benn bërëb sinon saxaaba yi ñi ci yonent bi alayhi salaam di eh, daal di bégal ne yow aljana bi jëm loolu bari loolu bari na bari ci benn jataay mu ne Abu Bakr fil janna Umar fil janna hein Usmaan fil janna Ali fil janna Talha fil janna Abdurrahmaan abu ubayda aamir ibn al-jarrah fil janna abdurrahman ibn awf fil janna zubayr fil janna sa eh, abu eh, eh, zubayr ak kan sa'd ibn abi waqqas fil janna ki mujj nag mooy saaxibukum mooy seen waaji mooy kan sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl moom nag la gaay dina réere <laughs> non moom bari na ñoo xam ne xamuñu ko sax waaw dinañ xam mubashiruna bil janna yi mais Saïd buñ nee Saïd mais li ñuy xam ci moom du bari alors que <laughs> moom euh, gis nañ tarjawam walla alhamdulilah mi na mais yàgg na tamit mais ñun gis nañ ñëpp buñ gisee Seydina Ousmane buñ gisee Seydina Ousmane kon gis nañ juróom yooyu fukk yooyu gis nañ ñëpp gis nañ Seydina Ali lañ jëkk gis Seydina Abu seydna omar ñoom seydna abdurrahman ibn talha ibn ubaydillah abu amir ibn al-jarrah abu ubayda amir ibn al-jarrah abu ubayda ak seydna saad ibn abi waqaas moom moo ci gën a mujjee faatu moom moom ay années cinquante yi moom ñëw na ba xilaafa seydna muawiya ci la génn àddina ak kan Seydina Sa'id ibn Zayd ibn Amr ibn Nufayl moom it gis nañu ko ñoom ñëpp gis nañ kon gis nañ ñëpp Seydina Usmaan mii wuñu dese woon radiyallahu ta'ala anhu kon mooy ne ñooñu noonu ci moom moom ñoom ñoom ci ñoom nga xam ne ñoo ëpp doole ci saxaaba yi ñoo ëpp ñoo ëpp ay daraja ñoo gën a kawe ci saxaaba yi yonent bi moo tax ngay dégg naan moom ahadul ashara waaw ñu naan diw ak ràññeeku parce que mooy ki nga xam ne moo jële ci al-ashara waaw Qays ibn Abi Hazim mooy kenn ki nga xam ne moo jële ci waa soloo ci fukki saxaaba yu mag yi ñoom ñépp moom mu daal di jële ci ñoom waaw Seydina Usman ibn Affan radiyallahu taala anhu ci ñooñu la bokk waaw xam nga eh, jataay bii weesu ñu ngi naan Seydina Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu doon wax ne ñun jamono yonent bi alayhi salaatu salaam doonuñu woon dañ doon dañ doon gënal Seydina Abu Bakar moo gën ginnaaw moom hein ginnaaw moom ki gën mooy Seydina Umar ginnaaw moom ñu naan Seydina Usmaan am na ci riwaaye boo xam ne muy bu imaam at-Tabaraani bi Seydina Abdullah ibn Umar dane hein fa yasma'u rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhalika fala yunkiru waaw mu ne ñun ñun jamono yonent bi alayhi salaatu wa salaam kunna naqulu wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam hayyun dañu doon wax te yonent bi alayhi salaatu wa salaam fekk mu ngi dundu naan afdalu ummati nabi sallallahu alayhi wa sallam ba'dahu Abu Bakr thumma Umara thumma Uthman fa yasma'u rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam dhalika que bële xam nga bële ab naa taxaw ne bon loolu ku nekk man nga jàpp ne di wa gën loolu moom ñun dañ doon ne afdalu um um al umma fekk yonent mi alei sat salaama ngi dund ah. mu ngeeg ñun ñu naan dañ doon wax naan ki gën ñun saxaaba yi dañ ko doon wax afdalu ummati nabi ki gën ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba'dahu ginnaaw moom sallallahu alayhi wa sallam abu bakar seyna abu bakar mira mira insa yi moom amul loolu moom mooy évidence bi nga xam ne bi mooy moo moo raw évidence moo gën a leer jantu njool waaw summa umaru ginnaaw gi ñu ne seydna umar moo ci tegu summa usmaanu ginnaaw usmaan moo gën ci xeet yonent bi alei satu salaam fa yasmau rasulullah yonent bi alei salaam des fois mu déggoon yi ñuy wax loolu fala zalika fala yunkir te doonul woon ne yunkirhu doonul woon ne é eh, é eh, affaire bi demewul noonu de mais da ko doon dégg bàyyi leen lool bokk na ci sunna taqrir ya amul yonent bi alei salaam dina dégg caaxaan bàyyi mu def bu demeewul woon noonu déet bu leen wax loolu bu leen wax loolu parce que xamu ngeen ci gën konoon te kon mu wax leen ko mais mu dégg ñu koy wax mu kii mooy loolu kay ak saxal la allahu akbar moo tax Seydina Usmaan radiyallahu anhu euh, waa ahlu sunnati wal jamaa wuute wuñ que moom euh, mooy ci ñu mujj ñi parce que que lenn moo mooy lii moo am mooy ne ijmaa la këne Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu moo gën ci xeetu moo gën ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa ginnaaw gi Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu loolu wuute amu ci léegi nag fi wuute bi amee ci biir waa ahlu sunna wal jamaa mooy. est-ce que diggante Seydina Usmaan ak Seydina Ali kan moo gën radiyallahu anhu loolu am na wute bu ndaw bu am boo xam ne mas naa am waaw mas naa am léegi euh, ku mel ni par exemple dañ koy nettali ci lenn ci salaf yi ñoo xam ne dañu ne ñoom non Seydina Ali moo gën radiyallahu anhu ñi wax loolu am na ñu naan imaam Sufyaan as-Sawri doon na ko wax waaye ne nañ ne non loolu doon na ko wax waaye loolu après jàppatul loolu waaw mooy dañaat na ci génnoon na ci ne non non non waaw moo tax imaam al-Hafiz ibn Hajar bu ñu koy indi ci al-Fath mu ne wa dhahaba ba'du as-salaf ila taqdimi Ali ala Uthman wa mimman qaala bihi Sufyaan ath-Thawri rahmatullah alayhi wa yuqaalu innahu raja'a anhu wa qaala bihi ibnu xuzayma wa taaifatun qablahu wa ba'dahu eh, mu ne ci salaf yi ñi nga xam ne daal jële nañ ci ñoom wax jooju mooy ko mel ni imaam Sufyaan ibn Sa'id ath-Thawri xam ngeen su imaam Sufyaan parce que j'ai peur vraiment j'ai peur que en tant que wolof buñ déggee ñi jàpp ne c'est des n'importe qui ah la la la kallaa summa kallaa summa kallaa Seydina Sufyaan as-Sawri ñii ñoo doon ñii ñoo doon fuqahaa'ul muhaddisiin yi nga xam ne eh, xam nga imaam Sufyaan amoon na ngiir contemporain ñoom imaam Maalik la ñoom imaam Abu Hanifa ñoom imaam Abdullah ibn Mubaarak taalibeem la woon mais da doon wax ne man imaam Abdullah ibn Mubarak de bu ma manoon mooy da koo nawoon parce que doon wax ne man de bu ma manoon a am sama dund gi bu ma doon représenter ñetti fan ci fanu fanu imaam Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi <laughs> la ilaha illa Allah non c'est que nag Abdullah ibn Mubarak sayyidna Abdullah ibn Mubarak il était exceptionnel de moom it so pop pop pop man moo tax ñooñu vraiment Euh, jar nañ utal ay jataay yoo xam ne ku ci nekk ay imaam Abu Hanifa imaam Sufyan ath-Thawri imaam Malik imaam Ahmad imaam ash-Shafi'i imaam imaam kii ñoom bi Ibn Uyayna ñoom Ma'mar ñoom imaam Ibn Rashid ñoom imaam az-Zuhri ñoom imaam kii ñoom ñoom ñoom ñoom ñoom Qatada ñoom ñépp gaa yi xam kenn que ñii nii c'était pas ay mujahid buñ jàppee ñu naan mujahid ñu jàpp ne benn waaye buy taxaw bu doon taxawaalu la bu tudd mujahid mooy wax nii naan alxuraan nii lañ koy firee loolu laay ragalal suñu suñu classe gi surtout ñun les wolof nga xam ne xeebaate dañ koo gaaw te amaana problème yi ñu dal bokk na ci loolu mooy xeeb nitu yàlla yi si parce que wolof moom ku sëriñ bi mu xam daanaka tegu la fenn waaw reconnaître mbaaxut keneen tam sëriñam baax daa mel ni loolu dañoo ko tër waaw mooy ñoo wax fan yee nit ñoo xam ne jàpp nañ ne ñoom bala ñoo baax hein ñoom bala ñoo baax rek il faut ñépp bon ngir ñoom ñu baax waaw il faut seen sëriñ ñeeñal ñépp bon ngir seen sëriñ moom moom rek a fi ne moo tax may tiit que ngeen jàpp ne nit ñi jàpp ne Sufyaan eh, Seydina Sufyaan ibn Sa'id as-Sawri que ni c'était n'importe qui la <laughs> ilaha illallah boroom xam-xamu xadiis boo demee ci waa ahlu tasawuf ñu ñépp ko xam te imaam la fu ne ak ak ak alquran mais Sufyaan ay ñoom al amash ñoom ñépp ñu jara utali jataay lañ yoo xam ne yoo xam ne ay silsila bu ñëw rek ci kooku kese ngay wax pour pour ñu xam vraiment que pas ay wax cinq minutes deux minutes ñu dem non ay al al al al Fudayl ibn Iyad gaa yooyu nga xam ne boroom xam-xamu xadiis yu rëy yooyu ñoom Yahya ibn Sa'id al-Qattan ak Yahya ibn Sa'id al-Ansari ñoom imaam Ali ibn al-Madini ñoom Yahya ibn Ma'in gaa yi xam gaa yooyu ñooy ñan quoi ñoom Ishaq ibn Rahawayh Allah ñooñu ñooñu ñooñu Allah kon Seydina Sufyan wa qaala cheikhuna Saïd lan la say sëñ bi wax ci ci masaalik wa qaala wa qaala cheikh cheikhuna al imaamu Thawri radiya anhu alayhi ridwaanu subhaanallah wa qaala cheikhuna al imaamu Thawri alayhi ridwaanu al ilaahi al baari mu ne mooy muy nettali naan dafa toog ñetti weer la wax foog naa man la naa fi léegi ñu laaj ko lan moo tax mu ne ra'aytu rajulan eh, maa gis benn waay boo xam ne buur yàlla da koo xañ xéewalu di di di di di di kii di di naafila guddi ñetti weer non sittata ashhurin waaw waaw xurrimtu xurdin euh, bayti li wéeg jaax mooy boo xasee louper benn benn partie yi ma boo mooy da ngay louper le reste euh, wa qaala shaykhuna al imaamu Thawri radiya alayhi ridwaanul imaam xurrimtu an aquma bil layaali sittata ashhurin ala tawaali faqi li ajli dhanbin waahidin fa su'ila anhu fa qaala qad ra'aytu rajula qad ra'aytu ahadan min ar-rijaali wa huwa fil bukaa'i fa qultu haadha fa qultu dhaaka dhaa muraa'i lu mel noonu la wax aw kamaa qaala Cheikhul Xadim mooy Sufyaan boobu la mooy ma sa gis benn waay dañ koo xañ julli julli naafila naafila six mois yoo xam ne ci lu ne lay def ngir mën a di naafila guddi mais manu ñu laaj ko mais lan moo waral loolu mu ne loolu xam na après la càmbar xam ne benn bàkkaar bu ma def looloo tax loolu moom moo tax quoi xam naa ne looloo tax ma toog six mois manuma hein sittatu ashhur ci loo xam ne sans interruption ci loo xamante ne sans interruption manuma naa guddi ñu laaj ko mais mais mais lan moo ko waral bi ajli dhanbin wahidin fa su'ila anhu ñu laaj ko ko fa qaala qad ra'aytu rajulan min ar-rijali wa ma gis damaa gis benn waay <laughs> mu nekk bi jooy quoi benn nitu yàlla minar rijaali rajulun minar rijaali mooy ci góor yàlla yi mu ngi jooy ndax ndax ndax ndax tiit gu mu ragal boroomam ak gu ko gëm man nag ma gis ko jàpp mooy bon bi ma gisee ci biti nii daal li ma gis dama jàpp li ma wan daal mooy kii day ngis tel quoi bi ma gisee noonu ma ne ni waa ji sama xel la ko wax de xel mi xel mi xel mi xel mi waaw saa yi bon damay day ngis rek saa yi jooyam yi nee na c'est sûr que loolu loolu moo tax buur yàlla xañ ma ci xéewalu six mois manumaa fexe ba julli guddi allahu akbar léegi léegi je vous demande je demande xoolal loo xam ne moom ci xelam rek lu ñëw ijtanibu kathiran min adh-dhanni inna ba'da adh-dhanni ithm allah léegi yan lan ngay xalaat lan lañuy xalaat ci sama classe bi ñun li ñuy def nga xam ne daanaka nit du romb lu dul ñaaw nañ jox ci moom waaw lu da mooy kuy def dara kuy def dara mooy de lu baax ñu wax saa yi nii daa bëgg ko gis rek alxuraanam ju neex ji ngistal rekk la ci bëgg te pourtant loolu ñun yemuñu sax di ko xalaat mais dañ koy wax moo tax nag bu ñu yéemu bu ñu yéemu fenn ci takk takk alxuraan tëju jafe lool ci ñun waaye takk qawlu xayril bariya waxu ki gën ci mbindeef yi mu yonent a alayhi salaam te ñu kët kenn manu waaye yow takk fa ñun waxuma la xalaat rek mais dañu koy wax di wër naan sa waay moom gis tëlkat la quoi akaw bëgg a wanewu néew moom moom dara mii bu ñëwee solo ba rafet kaalaw dara bëgg rek ràññeeku ci biir nit ñi moo tax ñun moom bu ñu bu ñu bu ci dara non bu ñu jaaxle du tout yu baax yi daanaka dafa mel ni porte yu baax yu bari dañ ñu koo tëjal te kenn tëjaluñu ko ñun ñoo ko tëjal suñu bopp bu dee ne imaam Sufyaan rahmatullah alayhi moo la lool ci xalaat kese xalaat du lu mu wax du loo xam ne mooy dafa traversé xel mi rek hein mu ne ah kii waaye ci xel mi kii daa ay day gis tel boo rek six mois sanction six mois sans mën a naa fi le maanaam ñun moom ah ku ci naafil taxaw leen rek <laughs> mooy boo seetal sa problème mu ñàkk naafile guddi yeeg waxuma la loolu rek même baaqiyaatu saalihaat yi boo jullee ba pare hein ñeenti rakk après tàkkus tisbaar gi kii nu mu tudd après timis ak yu mel noonu même waxuma la dara deux rakka par deux tisbaar après tisbaar après tàkkusaan même yooyu rek sax ci kese daanaka dañoo të parce que lu tax ñun moom li ñu def moo géej moo jéggi pont bi moom ci mbon ci ñaaw njort su mbokk jullit ba pare waxuma la ñaaw njort mais di ko doxe di ko wax waaw di ko jëme fu ne kon Seydina Sufyaan moomu moom mu ne moom lañ jële ci moom mu wax lii que ne non Seydina Ali par contre moo gën Seydina Usmaan waaye nee na loolu dellu na ci nee nañ dellu na ci mu nekk imaam Ibnu Xuzayma imaamul a'imma moom it la wax mu ne wa ta'ifatun qablahu wa ba'da na tamit mbooloo ko avant moom ak après moom imaam Ibnu Xuzayma rahmatullah alayhi léegi waaye loolu finalement euh, am na beneen wax tamit boo xam ne bariwul lu ko nit ñuy nettali mooy ñoo xam ne dañ ne ex aequo ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam Seydina Abu Bakar a gën après Seydina Omar radiyallahu anhu mais entre Seydina Ousmane ak Seydina Ali radiyallahu anhu ñu ci gënale kenn waaw loolu duñ ci gënale kenn waaw loolu am na mbooloo mu ko wax dañ koy nettali nag ci imaam Maalik euh, imaam Yaxya al-Qattaan mi ñu doon wax sànq moom it loolu la wax que ñoom daal du ñu ci gënale kenn diggante Seydina Ali ak Seydina Usmaan te imaam Ibn Hazm tamit loolu la wax waaye xadiis bii ñu gis sànq. këne kunna naqulu wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hayyun afdalul ummati ummati nabi sallallahu alayhi wa sallam baadoo abu bakr summa omar summa usman loolu day dëgëral li nga xam ne mooy mazhabu jamaahir te finalement sax léegi gisatoo daanaka amatul kuy wax le contraire këne seydna usman mooy ni xilaafa ngi deme parce que benn affaire jar na am mooy ni xilaafa ngi deme nii mooy ginnaaw Seydina Abu Bakar Seydina Ousmane Seydina Omar après Seydina Omar après Seydina Ali radiyallahu anhu xam-xam yi rahmatullahi alayhi même ñi ne Seydina Ali moo gën sax Seydina Ousmane dañu ne mais nag Seydina Ousmane moo waroon a doon xalifa nii mu demee noonu la war a demee voilà te loolu am na beneen affaire buy wane ne wax waa jumhur moo gën a dëgër xam nga Yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ci xadiis bu wér que xilaafa gi. mooy xilaafa gi hein mooy xilaafa gi hein trente ans la trente ans la après loolu mulkan lay nekk ak nguur mooy ñi may wutu après hein ñi loolu noonu trente ans la mooy ñi nga xam ne ñooy samay xalifa trente ans lay doon lañu fiy jugee après nag li fi am mooy lan mooy ak nguur a fii ne léegi affaire boobu lan lay lan lay lan lan lan lan lan lay kii lan lay wane mooy xoolal trente ans yi yonent ma lay sarsalaam l'an onze la génn àddina mooy début l'an onze ndax onzième année bi après gàddaayam bi ci rabiul douze rabiul awal ci la génn àddina te rabiul awal mooy kon muharram romb na fi mooy weeru tamxarit safar weeru gàmmo rabiul awal mooy troisième mois bi ci le douze ci l'an onze ci la génn àddina si Siddiq ñëw toog fi deux ans hein onze douze treize mu génn àddina kon dangay ngay commencer onze boo commencer compter l'an dix man moo tax ñenn ñaan dix onze parce que onze bi daanaka après ci la génn àddina début bi alayhi salaam après boo jàllee foofu Seydina Omar ñëw def fi ba ba ba ba ba ba début wu fin wu l'an 23 moom def na 10 ans nekk xalifa 10 ans hein boo ko boolee deux yële muy lan nga am lan 10 plus 2 12 Seydina Ousmane nekk xalifa comme ñu koy gisee insha allah dugg accès buñ ci xilaafaam ñu ngi ci ay jalooreem ak yi koy nent balay saar saam seedeel euh, Seydina Ousmane radiyallahu anhu commencé début l'an vingt-quatre Muharram l'an vingt-quatre hein après gàddaay yonent mi alei satu balaa trente-cinq ginnaaw moom Seydina Ali radiyallahu anhu nekk balaa quarante bi mu génnee àddina Seydina Hassan moo yor mbir mi entre quarante ba quarante après ci la négocier jox ko Seydina Muawiya léegi compteel de onze à quarante et un l'an onze ba l'an quarante et un la ñaata at trente et un trente trente mooy xilaafa gi foofu la yem ci Seydina Hassan Allah moo tëj affaire bi inna ibni hada sayyid yonent bi alayhi sama doom ji fekk Seydina Hasan nekk gone tout mu naan inna ibni hada sayyid yonent bi alayhi salaam naan sama doom jii de sang la sama doom ji aa ah, sang de te bu yàlla amaana te amaanaay yonent bi alayhi mooy day neex buur yàlla dina dina defar diggante yéwénal diggante ñaari kuréel yu rëy ci jullit ñi moo tax keroog bi naa biñ faatee Seyna Ali problème am xawaari ji rey nañ ko fexoon nañu rey Seyna naa mu rëcc tension atmo atmosphère bi électrique waaw Seyna Hassan mu nekk xalifa toog tuuti ne Seydina Muawiya na ñëw ñu daje ñu daje moom mu ne sede naa waaw man xilaafa gi maa ko jël naa jox naa la jëlal gisoo gaa yi dañ koo mere woon ba jot nañ koo jàmmu rëcc foofu fële ca Irak waaw Seydina Al-Hasan ndax la da doon defar rek moo tax kuy defar diggante lu ne di nga yow ñun kenn lañ fi jamagul paaka quoi <laughs> te taxul mu ne eh, kon maa ngi rëccu bu ma xamoon déedéet am koo war tew dem Medina toog waaw non non non ndax koy defar kuy defar yi lu ne dina la dal defal ngir yàlla rek waaw kon mooy nga am trente ans ko trente ans ci la Seyna Abu Bakar Seyna Omar Seyna Othman Seyna Ali Seyna Al-Hasan tëj ginnaaw gi lan moo am yeneen time a lay saab seen ne mulkan lay doon mooy am nguur lay doon après te loolu moo am mooy ci Omeyyades yi parce que Seydina Muawiya bi mu jiitee ba muy génn àddina waaye génn àddina dafa ut liñ naan prince héritier ne bu ma fi génnee àddina sama doom Yazid moo may moo may wutu te loolu ma solo am loolu kay affaire léegi affaire héritier prince la affaire bu buur fu buur am lañ naan baay bi jóge na fi nañ jël fal doom bi bu doom jógee ñu jël frère bi wala geneen doom bi waaw te loolu imaam Ahmad rahmatullah alayhi solow na ko ci xadis bu wér na ko noonu imaam Abu Dawud ak imaam at-Tirmidhi ak imaam an-Nasa'i rahmatullahi alayhi Allah muy xadis bu wér nga xam ne Yonent mi alayhi salaatu salaam moo ko wax muy xadisu Sa'id ibn Jumhan mu jële ko an Safina Allah mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam al-xilaafatu ba'di thalaathuuna thalaathuuna sana thumma yakunu mulkan yonent mi aleyhi salaatu salaam ne xilaafa gi ñi may wutu sama ginnaaw 30 la bu jeexee 30 yi bu matee nag mulkan ak nguur a fii ne mooy ak lan royauté royauté moo fii ne mais xilaafa kalifa amatu fi <laughs> kon gis nga mooy loolu bokk na ci li nga xam ne mooy dëgëral li gën a feddali waxu keneen mbir mi gis nga ni nekk noonu nekk xalifa ku nekk topp ki ci tegu ba ni mu kiiwee dafa yem ci trente yi dafa yem ci trente yi te keneen koo jëloon teg ko palaasu keneen loolu day faussé waaw mooy yow Seydina Abou Bakar ginnaaw yeneen ci ma lay sàmm deux ans la dund. imaginer bu doon comme na mu ko waxee woon ne Seydina Omar léegi tàllalal ñu bu jaayante yow Seydina Omar ne man man. laa a um laa a umma qawman fihim Abu Bakr jamais may jiite nit ñoo xam ne yow as-Siddiq yaa ngi seen biir man ma leen jiite loolu ba tàlla bal yow tàllalal sa loxo yow yaa gën ci saaba yow yaa njëkk gëm yonente ma la sa eh, sa Seyna Abu Bakr tàllalal ñu jaayanteeg yow mu jeex <laughs> mooy imaginer bu doon Seyna Omar a nekk xalifa Seyna Omar fin wu l'an 23 jàpp di dugg la euh, la fin wu l'an 23 lañ ko la la faatu kon mooy kon mu newoon xalifa kon Seydina Abu Bakar ci biir xilaafaam lay génn àddina <laughs> gis ni nga ne après Seydina Omar kon Seydina Ali Seydina Ali naa 40 ah mooy comme ñeneen ñi foo leen di dugal moo tax affaire bi ni mu demee nii ku nekk fa nga faatoo ak loolu karate gu loolu bokk na ci li gën a rëy luy wane loolu ak waxu yonent mi alayhi salaam alxilaafatu ba'di thalaathuuna sana thalaathuuna sana Allah loolu mooy li nga xam ne mooy li gën dëgër te loolu daanaka amatul ku wax le contraire léegi waxuma la nag siit yu réer yi wax fenn leneen waaw parce que chiites yi ñoom seenu problème mooy ñoom jàpp nañ ne affaire bi affaire u deret la waaw moom dañu jàpp ne affaire bi affaire u deret la yonent mi aleye saa bu fu jógee parce que ñoom dañ naan Seydina Ali radiyallahu moom la boo leen ne yéen Seydina Ali radiyallahu anhu Seydina tamit moom ñaari doom yonent mi aleye saa salaam la ñu ne moom moom la ci suñu borom may doom yoo xam ne yu surtout yonent bi alayhi salaatu salaam dafa def ne ci moom la jaar sayyidatu Fatima sayyidatu ak sayyidina Ali radiyallahu mais loolu rek mooy loolu mi moo yàlla <laughs> li yonent bi alayhi waxoon ku say jëf yu baax gaawalul ci lu baax say jëf ku mu gaawalul ci lu baax sayu askan du la ci gaawal waaw moo tax ñoom dañoo am problème bu rëy rëy rëy rëy problème mu aqida ak lu ne la sii ci ja ja ja yor waaw lépp rek ñu dugal ko ci ay ministère booy wax ñu ay imam caché yeeg man caché waaw vrai Coran euh, bi nga xam ne dafa nëbboog yooyu yëpp waxi kàcc la ak yëf yi koo xamante ne ni mooy waxi koo xamante ni mooy ci loolu lañuy dëkk dinañ faatu duñ ci gis dara wal iyaazu billah léegi Seydina Usmaan kon radiyallahu taala anhu keroog bi nga xam ne ci la yonent bi aleyhi salaatu salaam ah, di waaj a génn àddina aleyhi salaatu wa salaam ah, ni ko Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha nettalee dafa am ku ne ko mais Euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam dafa am kii euh, dafa dafa am lu mu leen fi bàyyi loo xam ne xam-xam boo xam ne xam nga lii laajoon nañ ko Seydina Ali ak yooyu hein est-ce que daa am xam-xam bu leen bu spécial bu leen bu buy wane waaw kay defal ñu kii li li kii doon wax sànq li siit yi doon wax hein est-ce que daa am benn xam-xam boo xamante ne nii. Euh, yeneen bi aleyhi salaatu da leen koo bàyyil hein mu ne déedéet ab téere boo xam ne da leen koo bàyyi Seydina uh, Ali ne déedéet déedéet loolu moom amul lim ñu bàyyi xanaa kayit gi nee na man sa taabin bi nee na ne ko wàllam moo nekk ci kayit gi mu wax ñu kayit li jër yi nekk daanaka boo xamul woon gi ni nga ko xam sauf ko xam-xam la boo xam ne da leen koo gën a préciser gën ñu takk ko waaw muy wax ci wàllu fay yee ak yu mel noonoog yooyu xam nga loolu mooy mën nga ko xame feneen waaw pour wan ne nekkoon gaa yi nga xam ne ñoo fi wax euh, ci mbooloom siit yi euh, loolu ay kàcc la yoo xam ne yu ñuy waxal yeneen tibaray sar sam di ko waxal waa alu bayt moo tax mais te ñoom xamuñ eh imaam Jaafar ak ñooñu mais ñooñu surtout say ñooñu surtout say na Siddiq lañu <laughs> setu Seydina Siddiq radiyallahu taala anhu léegi euh, Sayyidatu Aïsha radiyallahu anha ñu laaj ko ne ko yeneen time ale saa saam daa am nu mu leen bàyyi mu ne subhaanallah daa daa am kenn ku mu déey dara am lu mu ko mu ne déet sauf que bi muy ja jamono yi laata muy génn àddina laaj na moom alayhi salaatu salaam dafa laaj ne woowal leen ma sama àndandoo bi woowal leen ma sama àndandoo bi ah léegi yonent bi alayhi salaatu salaam euh, bi mu waxee lool euh, woowal leen ma sama àndandoo bi nee na ñu ne ko abu abu bakar mu ne ma ne woowal leen ma sama àndandoo bi ñu ne ko Omar mu ne woowal leen ma sama àndandoo bi ñu ne ko Seydina Usmaan ah mu daal di dem mu daal di dem ñu dal di dem woo ko waaw biñ ko woowee nee na moom daal déeyante nag moom te xadis boob imaam ahmad ibn hanbal moo ko soloo ak imaam at-tirmidhi rahmatullah alayhi te tamit boo demee imaam al-hakim indi na ko ci mustadrakam boo demee ci mu'jamul kabir bu imaam at-tabarani mu nga fa taarixu Dimashq bu imaam Ibn Asaakirin mu nga fa te imaam Ibn Maaja it ko waaw waaw mu ne bi mu agsee moom Seydina Usmaan fa najaahu tawilan yonent bi alayhi salaatu di wax ak moom dee yàlla ak moom lu bari waaw léegi bon bi muy wax ak moom ñu jekki gis. Euh, xarkanam gi xaw ma xaw mel ni Seydina Ousmane am loo xam ne daa mel ni euh, lu xaw a mel ni lu soppeeku mooy commencé boo ko gisee nii hein boo ko gisee nii xool Seydina Ousmane nga gis ne xarkanam gi mel ni lu commencé daal euh, xaw kii waaw léegi nag ah nee na mu wax ak moom lu yàgg ndeke li ñu ko doon wax Sayyidatu Aïsha nee na lee lii la ko doon wax waaw lii la ko doon wax yaa Uthman inna allaha azza wa jalla yuqammisuka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xal'ihi fala taxla'hu wala karaama yaquluha marratayni aw salaasa nee na yonent bi alei saatu salaam ne ko ne ko yaa Usmaanu nee li ko doon wax loolu la ko doon wax lii la ko doon wax bi muy laajte naan sama àndandoo bi sama àndandoo bi mu ñëw mu ne ko yaa Usmaanu yaa Usmaan eh, eh, inna allaha buur yàlla azza wa jalla màgg na tedd na de yuqammisuka qamisan dina la solal benn yére boo xam ne dina la ko solal fa in araadaka al munaafiquuna ala xal'ihi fala taxla'u bu naafiq yi ñëwee bëgg nga summi ko bañal bu ko summi wala karaamata amul benn karaama benn teddaage ci liñ bëgg ñoom nee na yonent yaquluha marratayn aw thalathan yonent bi alayhi salaatu salaam topp lool di ko wax ñaari yoon wala ba ñetti yoon naan ko inna allah ya usmaanu inna allaha azza wa jalla yuqammisuka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xalcihi falaa taxlachu wala karaama yaa Usmaanu inna allaha azza wa jalla yuqammisuka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xalcihi falaa taxlachu wala karaama yaa Usmaanu inna allaha azza wa jalla yuqammisuka qamiisan fa in araadaka almunaafiquuna ala xalcihi fala taxlachu wala karaama naan ko yow Usmaan inna allaha dëgg-dëgg buur yàlla kawe na màgg na kawe na yuqammisu ko dina la solal xamiisam ab yére fa in araadaka almunaafiquun bu naafiq yu bon yi bëggee ala xalcihi summi ko fala taxlachu bu ko summi wala karaama amul karaama ci loolu waaw bu ko kenn summi bañal ku la ko nar summiloo bañal waaw Allah loolu nag dinañ gis mooy xilaafa gi rek waaw te dinañ ko gis buñ agsee ci li nga xam ne mooy côté boobu euh, jëm ci wàllu euh, xilaafa Seydina Usmaan ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waaye gis nga Seydina Usmaan euh, yonent mi aleyhi salaatu salaam yàgg naa wéet di ko di ko ñaanal waaw wéet na guddi guddi boo xam ne yonent mi aleyhi salaatu salaam mais guddi gi lépp ba fajar jot ba fajar xar di ñaanal Seydina Usmaan kese waaw di ko ñaanal mooy defu ci leneen di ñaanal Seydina Usmaan ibn Affan way saay ct mais kooku mooy kan lo mooy yonent ma lay sarsam yow imagine nga imagine nga yonent ma lay sarsam yow waxuma la dara kenn ku nekk ci ñun waxuma la minute waxuma la seconde mais tiers ñaari tiers bu la ko consacré la woon texe nga ba faw yow kenn xamatul say mbir yow kenn xamatul foo ne parce que texe nga ba faw lan ngay xalaat guddi lëmb mu ciy ñaanal Seydina Usmaan di ko ñaanal jéggal di ko ñaanal allahu akbar te Seydina Usmaan radiyallahu anhu eh, gisoon eh, imaam al Buxaari soloo na ko ci adabul non kitaabu raf'il yadayni fi salaa mooy yëkkati loxo ci julli foofu andi dafa xadiis bi nga xam ne bi muy eh, bi muy dëgëral moom imaam al Buxaari rahmatullah alayhi ci wax naa la bokkul ak kitaabu waxoon nañ la boobu que bokkul ak kitaabu raf'al aydi fi fi fi fi al yadayni fi du'a bi nekk ci sax bi non ab téere la boo xam ne da koo bind ab juz'u ci di ci bind loolu ci wax ci loxo ci julli. bi mu am na benn chapitre bu mu def ci biir benn sous-chapitre que loxo ci yooyu yëpp yu wér lañ gisoon nañu. sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na euh, Seydina dafa mas a ñëw dafa ñëw kër yonent bi aleyhi salaatu salaam ko fa mu dal di indi yàpp lu ko indi na waaw ndawal waaw indi fa ndawal nag bàyyi doon bàyyi ko fa muy hadiya daal di dem Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na yonent bi alayhi salaatu salaam dugg si bi mu dugg see mu ne mu ne ndawal lii ma ma ma ma mu ne lii lan la nii lii nekk ci mooy fi ñu ko def mooy boo nee ci boo xoolee nii doo gis lan la mais mu gis ko ah mu ne lii lan la ah yonent bi alayhi salaatu salaam ne eh, ñu ne ko. ñu ne ko am yonent bi alayhi salaam ah lii de ndawal la joo xam ne lahmun ata bihi Usmaan waaw ne lii de ah yàpp la woo xamante ne nii Seydina Usmaan moo ko fi indi moom moo ko fi indi yeneen bi alei salaatu salaam loxo yi ci saase yëkkati loxo yi di ko ñaanal Allah yëkkati loxo yi di ko ñaanal yëkkati loxo yi di ko ñaanal Allahu akbar kon Seydina Usmaan noonu la newek yonent bi aleyhi salaam bokk ci ñi nga xamante ne nii keroog bi muy bi yonent bi aleyhi salaatu salaam di génn àddina maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum raadin bokk ci ñi nga xam ne yonent mi alayhi salaatu salaam bi muy génn àddina dafa am mooy gërëm na leen kontaan na ci ñoom gërëm na leen bokk na kontaan na ci ñoom nga ne ma yow yée eh, yow dangay ngay di avancer yonent bi alayhi salaatu wassalaam loo xamante ne nii jar na seetaat ma ne la jarul a seetaat dafa leer naññ na mbiddiwu njollool Seydina euh, Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu moo ñu ko nettali tawal xadiisu fi saxiixayn waaw alxadiisu fi saxiixayn xadiis bi mu ngi ci saxiixu imaamu Buxaari ak saxiixu imaamu Muslim ibn al-Hajjaaj al-Qushayri an-Naysaburi rahmatullahi alayhi mane ma hee léegi waxal ñu dégg waaw lan la Seydina Omar radiyallahu anhu ñu ne la waxoon nañu ko sax bi ñu doon gis tarjamaam Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu bi nga xamante ne nii ci lañ ko jam muy war a génn àddina ci la waxe woon ne mbir mi du génn ci ñii mooy ñëmu limoon waa ahlu shura juróom benn yam xam ne ñoom la waxoon ne mbir mi du génn seen biir waaw ñoom ah, nañu seet ñi nga xamante ne nii seen biir ñoom ñu xool kan moo ci imaam mu ne ndax ñooñu ñooy ñi nga xamante ni maata rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa anhum raad hada nafar mbooloo mi mu ne ñooñu ñooy ñi nga xamante ne nii yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba muy génn àddina am na ci ñoom ñoom laq nañ gërëmam Allah Allah mu ne woon maa ajidu axaqa bi hada al amri min haulaai nnafari alladina tuwuffiya rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa hum anhum raad mu ne gis naa ne mbir mu du génn ci loxoy ñii nga xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam ba muy génn génn génn na àddina te ba muy génn àddina ci ñoom mooy da leen gërëm <coughs> waaw kon si mu boole ci ñëm tuddoon seydna ali fa sama aliyan wa uthmaana ak ñi ci tegu kon seydna uthman yonent bi aleyhi salaatu salaam gërëm na ko ba ne muy génn àddina bokk na ci ñu mujjee waxal ndax ba mu ko woowee di ko déey lekk loolu la ko doon wax naafiq yi dina buur yàlla dina la solal yére boo xam ne naafiq yi dina ñëw bëgg koo dindi bu boobaa bañal walla karaama bu ko summita walla karaama waaw ginnaaw gi yonent ma ne saar kon duñ génnee àddina seydna Usmaan radiyallahu anhu ni tànn xalifa ñu tànn seydna Abu Bakar Euh, radiyallahu anhu Seydina Siddiq ku ko naw woon Seydina Abu Bakar ku tegoon Seydina Abu euh, Seydina Usmaan fu kawe woon ku ko nawoon la woon euh, moo tax te mu jàppoon yone moom dalee na nekkoon ak moom nekkin gu rafet comme moom Seydina Usmaan ni mu ko waxele boppam ci xadis boo xam ne mu ngi ci saxix yi ci riwaay imaam al Buxaari bi rahmatullah alayhi mu ne moom Seydina Usmaan radiyallahu mu ne waaw fekk mu doon wax ak kam doon waxal wax nañ la lool di dinañ ci ñëw bu ñu àggee ci foofu mu ne wa saxibtu rasulallah sallallahu alayhi wa mu naan yeneen tamit gisoon am na lu ñu ci gisoon bii paase mu ne amma ba'du fa inna allaha ba'atha muhammadan sallallahu alayhi wa sallam bil haqqi fa kuntu mimman istajaaba lillahi wa li wa amantu bihi waaw mu ne yàlla de amma ba'du ginnaaw li fa dëgg yàlla ba'atha muhammadan moo yónni seydinaa yebal seydinaa muhammad sallallahu alayhi wa sallam bil haqqi ci dëgg fa kuntu man ma bokkoon nekk mimman istajaaba lillahi wa bokk ci ñi nga xam ne dañu wuyuloon yonent bi aleyhi salaatu ak ndawam bi wa amantu bima bu'itha bi ma daldi gëm li nga xam ne moom lañ ko yónni wa haajartul hijratayni ma gàddaay ñaari ah, gàddaay di hijratul habasha ila habasha hijra ila medina mooy gàddaay abisini ak medina mu ne wa sahibtu rasulallah wa baayaatu mu ne ma ànd ak bi aleyhi salaatu wa wa baayaatuhu jaayanteen moom fa wallahi maa ngi wat ci yàlla man Usmaan man Usmaan maa asaytuhu wala ghashastuhu hatta tawaffaahu Allah waaw mu ne man Usmaan maa ngi wat ci yàlla waaw maa ngi wat ci yàlla ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam masuma koo moy waaw masumaa mooy yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ci benn ndigalam allah sunna yonent waxuma la yi nekk farata de mais sunnaam ma xam ne lii mooy sunnaam ma def le contraire rek loolu masulaam allah allah allah <laughs> ah. lii de waaw raykatu sunna yi moom ñemewuñoo wax lii wala ku ko wax mooy yaa mën a expliquer te yaa ñeme yàlla mu ne ma ànd ak masuma koo moy masumaa teggi ndigalam te masuma def lu wuteeg li nga xam ne moom te tamit mooy masu la yonent ma lay saa saa mooy ma am lenn lu may wàññi ci àq ak topp gi ma ko waroon a topp ak déggal gi ma ko waroon a déggal loolu masu la am waaw loolu masula am masumaa wuteeg moom jamais masumaa wuteeg moom mu ne ginnaaw gi hatta tawafaahullah ba ni ko suñu boroom di yóbboo fa moom daal di koy faat moom alayhi salaatu wassalaam mu ne summa abu bakar mithla mu ne ginnaaw gi sëy na abu bakar it li ma defal yonent ma saab saam laa ko defal mooy masumaa mooy ndigalam masumaa wuteeg moom waaw moo tax mu ne summa Umar tamit Seydina Umar mislahu noonu mooy Seydina Siddiq gisoon nañ ne Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala anhu keroog bi nga xam ne ci la génn àddina dafa woolu Seydina Usmaan waaw Seydina Usmaan la woolu ndax kóolute gi mu am ci moom bi mu newee ci lalu faatoom allah Seydina Siddiq mooy ki nga xam ne jëluñu faatuñu ko moo taxoon yonent mi alei salatu salaam ne usbut Uhud fama alayka illa nabi aw siddiq aw shahid wala aw shahidan usbut dalal Uhud Uhud beneen bi Hira muy gaaru Hira ca mag ndax newul sa kaw ku dul ab yonent ab siddiq ak koo xamante ne ñaari martyr wala shahid muy ña ca des ñépp ñoom Seydina Ali ña fa newoon Seydina Zubayr Seydina Usmaan Seydina Umar radiyallahu ta'ala anil jami' hmm? Seydina Siddiq Seydina Usmaan la woolu mu ñëw mu ne ko bindal noonu bu leen woowaa leen ko mu ñëw ëndaale lu bindee mu nekk ci lalu faatoom moom Seydina Siddiq radiyallahu ta'ala an di ko dicté li ñoo xam ne gisoon nañ ko ca ba ñuy gis tarjama seydina abu bakr radiyallahu anhu wa athna alayhi sant yàlla bàkk ko julli ci yonent bi alayhi salaatu salaam ne ko bindal ne ko man abu bakr waaw maa ngi def mu wudu ci xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam sama ginnaaw ibn al waaw ibn al-Xattaab ndax istaxlafa Abu Bakr moom dafa xam ne Seydina Omar radiyallahu anhu moo fi mën a yor mbir yi jamono jii mooy ki mën a nekk xalifa mbir yëpp stable parce bu dul woon Seydina Omar bu fa newul woon mbir yi ca saase lay baaje te jamono jooju gis nga xare yi ñu bare woon gaa yi ñu sëqatoo woon jullit ñi comme que yonent bale saa sam génn ak ni ñu foog ne nag ça fait l'occasion ñoom Musaylimatul kazzab ak ku nekk di xëy di di di gont di di tëbaka dal di cëppi cëpp il a suffi ah le chef d'état général major des armées Seydina Abu Abu Abu Souleymane Khalid ibn al anhu ne woon le grand chef de l'armée de Siddiq waaw mu régulariser régulariser gaa yépp teg leen ci yoon allah waaw Seydina Xaalid ibn <laughs> gisoon nañ ko wallahi alhamdu wal mu ne bindal yaa Usmaan bindal bind moo ko bindaloon loolu mu koy dicté après mu kasta jeex na que ne Omar mooy nekk xalifa sama ginnaaw te loolu pare na ngir dem moo tax ba <laughs> dañ ko mais yow Seydina Abu Bakar yow da ngay da bàyyi Omar ak ni mu tare nga koy teg suñu kaw mu ne yëkkati leen ma tuuti ñu yëkkati ko mu ne mu ne leen bu ma demee ci yàlla mu laaj ma dama naan ko dama faa bàyyi ka ma def mu wutuma mooy ki gën ci ñoom am naa lay bu may wax borom bi subhaanahu wa taala waaw waaw Abu Bakar yow boo fi bàyyi Omar boo demee ci ci yàlla loo koy wax Omar mu tar mii tàng diine nga def ko mu ñuy jiite mu ne ah, yëkkati leen ma ñu jàpp ko yëkkati ko mu toog Allah ne bu ma demee ci yàlla xam nga lu may tontu ka ma fa bàyyi moo gën ci ñoom te wallahi laqad sadaqa siddiq wax na dëgg rek te gis nga Seydina Omar xilaafaam non moom c'était non non non jamono yooyu jamono yooyu non allahu akbar allahu akbar te loolu yeneen tamit la sax am géntam bi mu géntoon ba muy ca teen ba mu naan muy baag di xëcc ay baag Seyna Abu Bakar daal di koy yërëm ñëw daal di di ko ci jàppale waaye dafa gaaw après mbir mi dafa commencé. doole ji des noonu mooy àggul comme mais nee na bi mu ko jëlee bi ko sëy naa summa axada am na alxataab am na alxataab jël baaj bi di rootal ga mais nee na doole ji mu ci def ba gaay yépp naan bi ñu màndi bi atan waaw loolu ndekes yonent ma lay saar saam li mu doon wax loolu mooy seen xilaafa gi waaw waaw nga gis Seydina kon yonent ma lay saar saam Seydina Siddiq radiyallahu anhu laqad sadaqa laqad nasaxa te laayi biir na xeetu yenent bi aleyhi salaatu wassalaam seydna Usmaan mooy ki nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam hmm, daal di bind moom la seydna as-Siddiq daal di binduloo woon loolu kon xam naa tey insha allah dañuy yem fii kon ci tarjama seydna Usmaan kon ñu ngi fan ñu ngi kon xilaafatu Siddiq jeex na ñu gis naka la nekk ak Seydina Omar radiyallahu anhu bali ci tegu insha allahu taala ci tarjama Seydina Uthman Dhun Nurayn al-Khalifatu ath-thalith li rasulillah alayhi afdalu salaati wallah alayhi afdalu salaati wassalaam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala